baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim aw ka dulumaatin fi baxrin lujjiyin yaxshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaab dulumaatun bacduha fawqa bacd idaa xaraja yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal allahu lahu nuur waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaam ñeen fukk bi muy wax nag di misaal ginnaaw bi mu misaalee leeru boroom bi tabaaraka wa taala leer goo gële la wàllal ki nga xamante ni mooy yonent bi salawaatullaahi wa ci la wàllal ki leer goo gële mu wàllal ci li nga xam ne mooy julit bi ak alquran ak yépp léegi nag muy wax nag ki nga xamante ne mooy yéeféer bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci seen lëndëm yi ñoom ñoo ñëlee ana lan moo nekk ñoom seenu misaal mu ne moon aw wala boog kazulumaatin leer yi yim fi wax noonu le moo moo gën boo boog kazulumaatin misaalam ñoo xamante ne nii ay ay lëndëm la yoo xamante ne fii bahrin yoo xamante ne nii nag ci biir géej goo xamante ne nii lu ji yéen muy bax géej goo xamante ne c'est des océans profonds yoo xam ne yu xóota xóot yaghshahu ay géej yoo xam ne yu xóot yaghshahu daal dina koy muur moom géej goo lëndëm goo gële mawjun ab duus di ab vague min fawqihi kaw vague boobale mawjun beneen duus beneen vague min fawqihi ca kawam saxaabun mu am loo xamante ne ca asamaan sa am niir boo xamante ne nii bu lëndëm këris la waay waay zulumaatun mu nekk ay lëndëm ba'duha lenn li fawqa ba'din moo tegaloo ci leneen li de lépp di lëndëm foo xool niir yépp ne këris ndax lëndëm mu ne loolu nag moom loolu de mu ne waajooju nag ida axraja yadahu gis nga waaja ne ca biir lëndëm yoo yële di yéeféer bi nga xam ne mooy nuur ci bàkkaar yeeg mooy yàlla yi tabaraka wa taala loolu mooy ak jëfam moom bu nekkee foofale moo kiiwayam moom mu yéeféer boo bale ab xolam it noonu la mel ah ci lëndëm yu mel nii la mel ba lëndëm yoo yole mu joxe misaal nii bu fa nit ki newee moom yéeféer ba ida axraja bu génnee yadahu ca ndox moomale ca géej goo gële gu xóot goo gële mu génnee yadahu loxoom lam yakat yaraaha moom ci boppam gis loxoom sax daanaka du ko mën a gis moom lam yakat bii nekkul ne xaan du ko xaw a gis mooy du ko gis du tout sax du ko dul gis waman lam yaj'alillah lu tax loolu dal ko ndax borom bee ko defarul lii muy wax wa man lam yaj'ali llahu képp koo xamante ne ni boroom bi tabaraka wa taala defalu la lahu ñeel ko nuuran leer fama lahu min nuur kooku du am genn leer moo tax leer lii mooy gindeeku gi nga xam ne mooy hidaayatu tawfiq loolu ci borom bi loxo borom bi tabaraka wa taala la ne naka la nit di nangoo lislaam ba man cee wommatu loolu nekkul ci loxo yonent bu jege waaye nekkul ci loxo malaaka mu jege nekkul ci waliyu boo xam ne bu jege borom bi la déedéet mu ngi nekk ci loxo loxoy jalla jalaaluhu wa azza moom ci loxoom dong la ne moo tax mu ne ku ma defarul leer rek xamal ne ko la du am leer moo tax yéeféer bi nag xolam lëndëme nii comme mu joxe misaal waaye ay jëfam lëndëme noonu nële comme nii ndax boroom bee ko defarul leer suñu borom bi joxe misaal ma léegi kon mu ne alam ndax gisuloo anna allaha kene borom bi tabaaraka wa taala yusabbihu lahu moom lay sàbbal man fi samaawaati mbooleem ñi nekk ci asamaan yi wal ardi ak lépp loo xam ne lu nekk ci suuf yi wa tayru léegi mooy tayru yi fan lañu nekk nekkuñ ci suuf si ah, yi waaye dañuy naaw ñoom itam ci lañu wa tayru ak njanaaw yi saafaatin nga gis leen ñu daal tàllal li nga xam ne mooy seen laaf yi comme niñ ko gisa woon ca suuratu tabaaraka mu daal di nekk woo xam ne day tàllal ñoom picc yi tàllal seen laaf yi gis nga li nekk ci asamaan yépp njaay àll yi ak yi nga xamante ne nii añ naan animé inanimé yi nga xam ne dañuy am nañu dund gu ñu xam ak dund gu ñu xamul ak loo xamante ne nii loo xam ne am na dara yu wala gu ko amul lépp ci yam kullum lu nekk lu ne dëgg-dëgg alima borom bi xam na salaata salaatahu naka lay jullee ci moom di toroxlul borom bi tabaraka wa taala naka la lu nekk ci mbir yooyu naka lay jokkoog boromam tabaraka wa taala boromam xam na ko wa tasbihahu waaye borom bi xam na naka lañ koy sàbbaale amul lenn loo xam ne lu borom bi tabaraka wa taala bind même bu dee pepp suuf la lu dul day sàbbaal borom bi tabaraka wa taala ba pare di ko toroxlul di ko jullil di am am connexion ak boroomam tabaaraka wa taala kon mbir mee ngi noonu le moo tax yéeféer biy borom bi xatta moom cërëm yi sax dañuy wommatul borom bi tabaraka wa taala ku nekk borom bi xam na salaatahu wa tasbihahu ak nan la ñuy sàbbaale borom bi tabaraka wa taala moo nit ki day nekk di mooy borom bi waaye ay cërëm mukk ku ci nekk yaa ngi wommatul sa borom tabaraka wa taala wallahu tabaram bi alimun mooy aji xamaa kon bima yaf'aluna ci li nga xam ne moom ngeen ñuy jëf fii ci kaw suuf borom bee ko xam de mu ne walillaahi te borom bi dong la ñeel mulku samaawaat yi li nga xam ne mooy nguuru asamaan yi wal ardi ak suuf wa ilallaahi te ci borom bi ci moom almasiiru mooy delluwaay bi muy joxe beneen misaal comme li mu waxoon rek ne moom mooy joxe mooy masalan min alladina xalaw ak misaal mu ne kon alam ba léegi ndax gisuloo anna allaha kenn la ko ni borom bi tabaraka wa taala yujzi sahaaba moom mooy wommat li nga xamante ne mooy li nga xam ne ay nuage la ay niir yoo xamante ne nii moom lay wommat jële nga gis yenn yi jóge bëj gànnaare yenn yi jóge bëj saalum yenn jóge fële fu nekk rek sow penku mu daal di leen dajalee daal di xëcc yi ñu ñëw xëcc yi ñu dajalee su ginnaaw gi yu allifu mu boole wu diggante niir yooyu leen summa ginnaaw gi yaj'aluhu mu def ko rukaaman nga gis ñuy warante nekk ay niir yu bari yéegante ndax li nga xamante ne nii mooy seen bari waaye ñoom niir yooyu la de mu ne Fatara nga toog léegi rek tuuti rek Fatara nga gis. alwadqa muy taw bi yaxruju muy génn min xilaalihi ci diggante niir yi di wàcce wa yunazzilu moom mooy wàcce te borom bi mooy wàcce min as yi ci asamaan yi min jibaalin fiiha min barad moom mooy wàcce jégu ci asamaan yi loo xamante ne nii min jibaalin loo xamante ne nii mooy daa nekk loo xamante ne nii mooy gis nga kii euh, montagne yooyu nga xam ne mooy niir yi nga xam ne day mel ne ay montagne fiiha min barad nga fokk na ci li muy wàcce loo xamante ne nii mooy ay grêle lay doon mooy lenn li ay grêle lay doon mooy yooyu nga xam ne day sedd ko yi nga foog ne éé mooy grêlon yi di wàcc ak yi nga xamante ne mooy yu sedd yoo yële nga dégg suñu yonente bi alayhi salatu wasalaam di wax allahumma naqi naqi mooy ci génn àddina min al xataaya kama yunqa thawbul abyadu min ad danas al comme yoo yële mooy b irsulhu bil ma'i wa thalji wal barad voilà boobu laa bëggoon a wax mooy borom bi yàlla nag ko fóot ci ay ñaawteefam yal na nga ko fóot ci li nga xamante ne nii mooy ay bakkaaram bi salji ci li nga xam ne mooy neej bi wal maay ak ndox wal barad mooy grêle voilà mooy grêle bi loolu la suñu woroom nag ne mooy ne gis nga nag ci yooyu noonu muy wàcce nga xamante ne nii moom lay wàcce noonu la muy taw boo bële mel ni ay montagne yoo xamante ne nii mooy génn ci diggante li nga xamante ne nii mooy diggante moo moo niir yoo yële nga xam ne day mel ni misaalum ay montagne way moom nag moo ciy génnee bokk na ca lam ciy génnee ci taw bi mu la wax noonu min baradin ci gareel fa yusibu bihi moo koy moo ciy mosal nag daal di koy wàcce man yasha'u mosal ko laalal ko may yasha'u ku ko soof ku ko soob rek mu bëgg foofale mooy taw seeni mbir daal di dox borom bi daal di koy def wa yasrifuhu waaye moo ko moo koy fenqal daal di koy bañ a jàllal daal di koy moyal mu bañ a dem moom moo moo koy moo koy wëllif dàq ko wëllif am man yasha'u ñeel ko soob kooku moom du am taw du tuutee des rek gis nga taw boobale sana barqihi mooy li nga xamante ne nii mooy lemax mooy mooy melax ga gis nga booy génn nga xam ne di ànd ak melax wooy bu nee rey noonu le sanaa barqihi tuutee des rek yazhabu nuy yóbbu bil absaar yi ci bët yi de mooy mu daal di koy këf yoo xam ne mooy gis nga bu bu bu melax miy dóor noonu nga xam ne boo ko xoolee léeg-léeg ni sa bët yi mel tay après nga mel ni gaa yépp daal di gëmmandoo mu ne noonu li mel ne mu ne yuqallibu borom bi def loonu nag moom moom yuqallibu mooy jàllar bi allahu borom bi tabaaraka wa taala allay lu guddi allay la guddi gi wan na xaar ak bëkkëg gi mooy indi bii daldi bu bii demee bii jàllar be ku dem beneen bi daldi ñëw wa inna fi daalika nekk na ci loolee la ibrata nekk na njàngal mu leer loo xamante ne lu war a yee la loo xamante ne lu yeete la waaye ngir ñan li ulil absaar yi ngir borom ñi nga xam ne seeni bët dañoo am mooy seen bëtu xol day tàkk day leer wallahu te borom bi xalaqa mooy ki bind kulla daabbatin mimma lépp luy dukkat rek borom bi moo ko bind jël ko ci ndox fa minhum am na ci ñoom ñoo ñële man koo xamante ne nii ci rab yoo yële mañ yi ci dabba yoo yële di dukkat moo xam ne yamshi day dox ala batnihi ci biiram lay doxee comme jaan yi wa minhum am na ci ñoom man koo xamante ne nii yamshi moom day dox ala nii ci ñaari tànkam lay doxe comme ni nga xamante ne mooy liy dukkat yépp mooy nit ñi ak ñi mel ni ñoom wa minhum am na ci ñoom man yoo xamante ne nii yamshi ala arba moom ci ñeenti pat lay doxe ñaanti tànk lay doxe comme xar yeeg bàyyi ma yëg gaayoo yele yaxluqullahu di dina moom de mooy bind